farraqahu daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tilaawati wa ma yataallaqu biha walyaku qaari'an kaman yaraahu subhaanahu laysa lanaa siwaahu muy wax ba ci teggin yi nga xam ne mooy tegginu lan jàng alquraan ñu ngi ci woon ba léegi ñu ngi woon ci treize bi ah? biñ gisoon bii weesu mu naan nit ki buy jàng na ànd ak ay teggin ak alquraanu boroomam comme ni mu rote mustahdiran fi dihni annahu xadar munaajiyal mawla wa yatlu ma satar muy teewlu xam ne borom bi mel ni ku teew teewe waaw annahu ko noom xadar teew na munaajiya nekk xaalam nekk koo xam ne day day day day déeyaalanteeg al mawla borom bi nga xam ne moom méngoo mbiri jaam yi wayatlu te nekkul lu dul moom jaam bi daa nekk di jàng maa satar li nga xam ne moom la rëdd moom la wax yu moom la yónni moom la mooy kàddoom gi daal quran léegi nag ñuy continuer mu ne wal yàqu xaari an na nekk bokk na ci laadaab yi ci teggi yi nit ki buy jàng alquran mu nekk wal yàqu na nekk xaari an aji jàng kama yi yaraahu mel ni day gis borom bi tabaaraka wa taala waaw subhaanahu woonaa ak sellaa ak sellam waaw woonaa ak soreem li nga xam ne sori na li nga xamante ne nii moom la ko ñu xamul dara di jéem a taqal waaw subhaanahu laysa lana siwaahu waaw amuñu de ñun jaam ñi amuñu keneen ku dul suñu borom tabaaraka wa amul keneen ku ñu war a jàmm en dehors d'Allah amul keneen koo xam ne moom lañuy topp ay waawama ki déetam ku dul Allah keneen képp ku ñuy topp mooy daa fekk yow porte parole ga waaw mooy da ngay jottali li yàlla wax li mu digleeg li mu tere waaye bu dul loolu moom bu ko wuteeg li yàlla wax dañuy teg fee wax jooju ak kooku ku man di doon lay sa lanaa yellut amul ñeel ñu siwaahu ku wuleeku koo xam ne ku ku keneen ku moom koo xam ne moom lañu war a déggal moom lañu war a toppatoo moom lañ war a jaam amul amul keneen ku ñuy wéetal ku moom waaw mu ngi noonu le kon nag lii lu am am solo la waaw wallahi ay point tawxiid yu am am solo wook laysa lana siwaahu kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu fii mu ngi wax beneen beneen gëneel beneen ki euh, ci teggin waaw beneen nga teggin mooy ngay jàng alquran mel ni da ngay gis boroom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne moo wax comme xadiis bu siiw bi ah xadiisu sayd biñ naan xadiisu jibril alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne seydna abu hurayra moo ko solo comme ni ne ci saxiix yi mu ngi ci muwatta wal imaam malik ibn anas mu ngi al musnadu wal imaam ak ñeneen rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci la doon laaj di wax ci wàllu ba Seydina Jibril ñëwee alayhi salaatu wassalaam di laaj borom bi di laaj yonent bi alayhi salaam ay mbir ba mu àggee ne ko lan mooy bu amal ihsaan lan mooy rafetal mu ne ko an ta'budallaha ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraak waaw mu ne ko lan mooy rafetal yow yonent bi alayhi saa moom laay laaj ndax dafa ñëw yor forme nit ku sol lu weex tàll ñëw sukk ay bëti óomam sësale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko laaj ay laaj bokk na ci am ko laajoon ne ko lan mooy rafetal mu ne ko an ta'budallah mooy nga jaamu borom bi tabaaraka wa ta'ala ka annaka mel ni yow taraahu danga koy gis waaw fa in lam takun taraah bu dee ne moom nekkoo àggoo foofu gi mel ni googu yow àggoo foofu xamal ne moom fa innahu yarak moom dal mu ngi lay gis ak nu man di demee kon nag mu ne booy jàngal quran dangaa war a nekk koo xam ne dangay jàng mel ni dangay gis borom bi subhaanahu annahu kaman yaraahu waaw mel ni dangay gis sa borom waaw subhaanahu wa taala ne li anna man lam yarahu bil ayni mu ne li anna man lam yarahu képp koo xam ne doo gis borom bi tabaaraka wa taala bil ayni ci sa bët waaw yëgal ne moom fa innahu moom borom bi azza wa jalla yanzuru mu ngi gis kulla ayn jëmm ju ne xam nga ayn daa bari lu muy tekki ayn ayn xam nga day tekki bët aynun bët waaye day tekki source d'eau fa ñuy toog tànk ndox di fa uti ndox day aynul ma waaye ayn day tekki azzaat mooy nekk nekku nit waaw borom bi tabaaraka wa xam nga waxoon nañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon li muy wax ci xadis bi ne saxiix al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri yu an-naysaburi rahmatullah alayhi doon ñu aartaloo ko di ñu mettre en garde ci kaj al kaddaabul awar ki nga xam ne mooy kàcckat narkat bu mag bi nga xam ne dafa patt dafa mooy benn bët la muy muy al al masiixu dajjaal bu mu mu ñuy aartu yu ñu wax ne bokk na ci li ngeen di xamee ne waxul dëgg ah que ne yéen yëg leen ne du ngeen gis seen borom fii ci kaw suuf waaw. seen borom fii ci kaw suuf du ngeen ko gis voilà moo tax mu ne walay fa in la mooy moo tax mu ne yow al ihsan da ngay mel ni mooy da ngay lu mel ni da ngay gis yàlla waaw mais waxul la ne da koy gis ndax mënoo koo gis de toute façon ko gis fii ci kaw suuf voilà loolu moom man da ne waawow i'lamu annakum lan taraw rabbakum loolu la yonent bi alayhi salaatu wa xam leen lu leer nañ te ñim doon waxal ñooy ñi ëpp doole ci diine ji muy saxaaba yi radiyallahu anhum ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wa salaam mu ne leen yëg leen ne seen borom moom du ngeen ko gis fii loolu moom na leer kon nag dajjaal ak keneen ku ñëw ñu naan kee mooy yàlla loolu waxi caaxaan la voilà ak waxi ko xamul tous voilà moo tax dajjaal ma sa yor dajjaal bu ñëwee naan man maay borom yor àjjanaa ko ku safaraam mu ne yëg leen ne seen borom du ngeen ko gis fii kon nag moo tax al ihsaan fële yonent saa saam ne yow nag dangay mel ni kuy teewlu lool mel ni da gis sa borom mooy di sàmmoon teg digalu sa waaw di ko mu di di fuglu ndigal yi ak tere yi di leen sori di leen teet waaw loolu noonu di teewlu sa boroom tabaaraka wa taala ci lépp nga xam ne moom mooy aji defaa koon bi mais yow defoo lu baax lu jaar ci yow nga xam ne boroom bi la lu safaan lu nekk nga xam ne yow sa bakkat la voilà waaw ndax borom bi moo bind lépp wallaahu xalaqakum wa maa ta'maluun wa maa borom bi moo leen bind ak li ngeen di jëf waaye loo xam ne safaan la duñ ko ko askanale loolu mooy ay teggin voilà moo bind yiw moo bind mbon waaw mais du ciy teggin moo duñ ko ko askanale noonu le voilà kon nag mu ne li am na man lam yarahu képp koo xam ne du ko gis bi la di ci bëtam yi te loolu manu la nekk fii ci kaw suuf fa innahu yëgal nu man di doone këne yow nekkal di jàng comme si da gis sa boroom te xam ne de toute façon boo ko doo ko gis fii ci sa boo doo ko gis sa bët yi moom moom lay mu ngi gis bépp jëmm mu ngi gis bépp jëmm ak bët ba ne ñoom <laughs> voilà mu ngi gis bépp jëmm mu ne walaysa tukrahu lada thiqaati qiraatun fi ay ma awqaati léegi kon laadaa bi jeexal na ko waaw mooy tegginu jàng alquran yi jeexal na ko walillahi alhamdu wal na ci quatorze mbir fukki mbir ak ñeent yoo xamante ni limoon nañ leen pour bañ a mu jël suñu temps bi moo tax ku ci bëggaat yeneen yi da ngay delluwaat ci fi ñu jóge léegi nag fii mu ngi dugg ci beneen mbir moom sëriñ bi radiyallahu anhu ci ñi nga xam ne daa am ñenn ñoo xam ne dañ naan bon alquran baax naa jàng moo gën lu ñuy jàng waaye bon am na waxtu yoo xam ne nañ koy moytu di ci jàng alquran voilà loolu nag lay ñëw nii moom lay àddu mu ne walay sa nekkut déet tukrahul loo xam ne dañ koy sib la def siqaat yi ca ña nga xam ne ñooy ñu dëgër ping ñi te wóor te seeni wax jara jàpp loolu mooy siqa ak siqa ki nga xam ne dafa wóor ki nga xamante ne adlun ci wàllu xam-xamu xadiis adlun taabitun koo xam ne dafa maanu nekk koo xam ne day takk li nga xam ne bu déggee xam-xam da koy mën a takk moo xam da ko mokkal daqtu qalbin aw tukki kitaab wala ñaari maan mu nekk loo xam ne lim takk xam-xam bi lim jàpp mu dëgër da koy jàpp takk ko su am mokkal ko mokkal goo xam ne xawula am faay ndax perfection yàlla kese am perfection waaw euh, ba pare mu nekk nit koo xamante ne nii walla mu muy bind wala muy enregistré ba pare mu nekk ku wóor sinon boo wóorul loo takk-takk yow say takk kenn du ko jàpp waaw moo tax ñenn ñi dañ naan moom tarakuuhu bàyyi nañ ko borom xam moom hadis yi ñii nag asiqaat yi ñi nga xam ne ñoo wóor ragal yàlla te seenu mbañum rus rotut te defuñ luy wàcc seenu mbañum rus waaw mu ngi noonu te duñ def duñu def bàkkaar bu mag ci kanamu nit ñi te duñu wéy ci bàkkaar bu ndaw loolu mooy asiqa waaw adlun daabitun waaw kooku la ci wàllu ilmul hadith mu ne nag walaysa yukrahu walaysa tukrahu nekkul moos loo xam ne des di sëb la ba siqaat yi ña nga xamante ne nii ñooy ñu wóo ñu dëgër ñi te wóor muy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim qiraatun njàng alquran fii ayyima awqaat yi suuba ñu ko ci benn waxtu bu man doon waaw mu ne ama alladi min ba'di asrin ma'na minha fa inna nahiyahu lan yusmaa mu ne ama alladi ndaal waa ji nga xam ne nag min baadi asrin ginnaaw tàkkusaan manaa dafa tere ñu ciy jàng alquran ne non non non naa jàng waaye après tàkkusaan bu ko ci kenn jàng waaw mu ne waajoo jëlee tere ñu ciy jàng minha di jàng alquran ginnaaw tàkkusaan mu ne fa inna nahyahu kooku tereem googu lam yusmaa kenn du ko déglu ba faw lan lan lan mooy lan lan ak lam bokkul de lan moo gën a foofu lay yusmaa kooku moom fii ba dappet àddinaay dapet lépp kenn du ko dégg kenn ba abadanil abidin kenn du dégg loo xam jooju loolu mooy waxi la <laughs> après nag sëriñ bi radiyallahu anhu bii di ñëw dina wax <laughs> moo aji wax ji wax lii moom <laughs> fan la teg waxam jooju voilà wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil